bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu si defeem seen rajo ci seen jotaay bi mu tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ji leen ko defar si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey mu war a nekk suñu fukkeelu daja ak ñett ci sunu bind bu am solo bii tudd Riyadou Salihine fukkeelu daje bi ak ñaar ñu ngi taxawoon ci bunt bi sallallahu alayhi wa ak sunu borom subhanahu wa di araamale lekk alal jirim imaam Nawawi indil nu ko ci sunu jataay bii di riyaadu saalihiin bu nu toppee ba téere bi tàmbaleeg léegi yi nu ci sunu yonent ba digal yàlla digal nu ko ci ak yim nu tere suñ ko bokkee bàyyi bokk ci ñi fi gën yàlla nañ ànd ñun ñëpp yàlla nañ ànd ñun ñëpp bokk ko bàyyi tey dafa ñëw ci taxrimu riba araamal riba riba mooy intérêt bu dëgganut riba mooy intérêt bu dëgganut intérêt bu dëgganut nag mooy lebal nit jënd muñ ga lebal nit jënd muñ ga maanaam lebal asan ndiir cent mille francs ne ko nag soo may fay danga ciy teg dix mille muy cent dix mille francs dix mille yooyu mooy intérêt bu daganut mënoon ngeen a jëflante nag ba noppi mu am ci lu ëpp nga am ci lu ëpp dix mille te du nekk intérêt bu xaram bu ngeen defoon ba wala muraabaxa waaye daal leb xaalis fay jot nga ñëw fay lu ëpp la nga leboon loolu dafa xaram mooy intérêt bu xaraam bu fekkee nag dangaa ñëw ci aji leble ji asan ndiir mu ñëw ci kiy lebal mu ne moom dafa bëgg ab télévision ngeen waxtaan ci mu jox la télévision bi loolu du leb loolu du leb maanaam bu fekkee jumtukaay la la jox économiste yi dañoo wax ne ci lislaam loola am njaay la du leb leb daal mooy xaalis nga jël xaalis jox nit loolu mooy leb waaw lu am solo la ràjjale diggante yooyu yàlla subhaanahu wa taala mi ngi ñëw ci loolu di ñu tuddee intérêt mu junj ko fu am solo mu ne allazina yaakuluuna riba laa yaquumuuna illa kama yaquumu alladi yataxabatu shaytaanu min al mas mu ne lekkkati riba yi bu yowmal xiyaamee bu ñuy dekki ñoo ku jinne sadd ñooy yem ni ki jinne sadd ni muy tërëfe ki jinne sadd ni muy tërëfe di kayti kayti di jayang-jayangi nee na lekkkat yi ribaa yi noonu la mel bu yomal xiyaamee waaye même ci àdduna économie bu lekkatu ribaa du dox doxin wii de day daanoo ko jóg di këpp këpp ba ba baa muy xëy jeexal tàkk bari na koo xam ne ki dafa lal am am commerce ci wàllu ribaa mu dem ba mu yàgg rek mu tàmbalee yàqu ndax sunu borom dafa déclarer guerre kuy lekk riba nga départ nag am départ bu am solo ndax dañ laa lebal xaalis bu bari ngay doxal ba mu yàgg lépp naax saa yi la nga jot am ci kër gaa yi teg seeni loxo nga daal di toog jàpp sa jàmbur dem ak sa dooley bopp loo am jël moo gën ndax oustaz Iran Ndaw nee na àdduna ko fi am foo foo tëdd am loo lekk am loo naan wutaat leneen dalay sonal <laughs> allazina yaakuluna riba laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataqabatu shaytaan min al mas boo leen waxee daalika boo waxee bi annahum maanaam daalika li ko waral loolu bi annahum xaalu dañu ne innama al bayu mithlu riba ñu ne lii ngeen ñuy tere mook jënd ak jaay ñooyem waaw foofu yàlla nee na dafa wax xalaatkat yi dugal seen xalaat ñoom dañu ne jënd ak jaay moog riba ñoo yem innamal bay'u mithlu riba lu tax ñoom dañoo defee ne bi nga joxee Assane Ndir un million mu tegal la ca dix mille francs ñu ne ñoom pour ñoom moo nga jox ko montre bi jënde ko euh, dix mille francs mu tegal la ci mille francs ñoom pour ñoom nee nga def sa xaalis bi ak montre bi pour ñoom ñoo yem képp ñàkk xam nag moo tax ñu waxe noonu sunu borom nag fekku leen ci ñuy mbiijoo ko mbaaloo déedéet maanaam ñuy wax ku ney jox sa morom sunu borom débat bi du ko indi foofu du de du dekk débat mu naan leen déedéet est-ce que seetlu ngeen jaay ndax kii def na ci nangam ak effort yi nangam est-ce que seetlu ngeen bor bi ki yàlla du wax lool dafa def na fu ñukk rek ne wa a Allahu al-bay' wa harrama riba jeex na maa daganal njaay araamal riba rek wax ja jeex takk waaw débat ba euh, jeex wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama riba yéen a wax loolu ci seen xalaat man ma daganal njaay araamal riba fa man jaahu maw'izatun min ma salaf wa amruhu ila allah mu ne ku dégg waaraati wi euh, ndogu ba noppi julli julli timis julle googee nga dégg waaraati wi nga dégg ne yàlla dafa tere lekk riba nga daldi bàyyi yàlla mu ne ku ko def fantaha fa lahu ma salafa lim jota am lew na ko wa amruhu ilallah mbiram ci lay dellu nga dégg ko tey na ah, lii de moo ko xamul du ma ci dugg sunu borom ne ah kon bàyyi nga nga ne bàyyi naa bis naka tey mu ne li nga jota am yaako ko moom bàyyi koog man danaa xam nu ma koy doxalee wa man aada ku ne ah, wax rek wa man aada yàlla nee na dafa am koo xam ne bi nga daana lii nii la ah day wax rek ana kan moo fi mën a bàyyi kan moo fi mu ku lebut fooy jële kër ku lebut fooy jële nangam yàlla mu ne ku dégg loolu wax loolu fa ulaayika asaabu naari ñoom ñëpp lay lakk allahu akbar ñoom ñëpp lay lakk kon ñaar rek lañ am nag maanaam bi wax ji daanee bi Sud FM daanee lay wax ji dafay am ku ko dégg daan ne allahu akbar mënun bu dégluwutoon lii fun jëm daan ne mun da bis naka tey bàyyi nañ dootuñu lebati mukk di ca teg intere waaw kooku moom yàlla ne na fa amruhu ilallah kenn ki ni dégg ko ne ah waaye kii li mu wax kenn da koo xam lil kenn koo man ku fi ku fi bàyyi nooy def yàlla mu ne ku def lu ñi ñi wax loolu ñépp te di ko def ñoom lay boole dugal sawara xaaliduuna hum fiha xaaliduun daan yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat yamxaqu llahu wa yurbi sadaqaat mu ne yàlla day yóbbu barke day day yóbbu barkeb riba da koy màbb da koy xëppati da koy maasale moom riba wuyur bi muy yar nag ak a sekkil ak a baril as sadaqaat maanaam bu waa ji amoon bu waa ji leboon un milliard léegi banque bi na ko deux virgule cinq pour cent nga may tegal boo may fay yàlla na na milliard boobu dana sanku la nga ca nar a teg nga di ko ca teg te doo dem doo dikk doo ko mën a matal ba faatu ñëw jiw nga dese ay bor wala ñu teg ay ay loxo ci say kër mu ne waa ji dafa bëggoon ci milliardam boobu nangami million amu ko ca waa ji amu ko ci ñoom ñëpp ñu bokk perte daanu mu ne waa ji am ab million moom amul milliard million rek la am daal di koy jël nag saraxe ko yàlla nee na day jël sarax boobu yonent bi ne yàlla day jël sarax boobu di ko yaral waa ji ni ni koo xam ne danga am sam xar di ko yar wala nga am saw bëy di ko yar muy màgg di màgg ba doon alal ju baree bare bari yàlla nee na nun lay def diggante riba ak sadaqaat yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat yàlla loolu la wax ba ca yaa ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ee yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te bàyyi riba bu fekkee gëm ngeen ko bu ngeen ko gëmul nag fasanu bi harbin minallahi wa rasulihi yàlla déclaré na leen guerre ngoog anañ ci àll musal jële nañ ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne laana rasulullahi aakila riba wa muukila wa shaahidayhi wa kaatiba mu ne yàlla bu yàlla yërëm koy lekk ribaa ñu ne mu ne yàlla bum yërëm kii lekk loo nit ribaa maanaam ki ki ko defal ki ko defal euh, occasion bi aakilu riba mooy ki leble xaalis bi moo kilahu mooy kileb xaalis bi ñoom ñaar ñëpp yonent bi neen yàlla bu leen yàlla yërëm waaw ki ñëw ci e, barab bi barab bi lebal ko xaalis moom buñ koy fay mooy aakalu riba kileb xaalis bi fay barab bi mooy moo kilahu wa shaahida yi shaahida yi mooy aji seede ji kilifa barab bi ak yooyu wa kaatibahu kaatibahu mooy secrétaire bi ñoom ñeent ñëpp yonent bi neen yàlla bu leen yàlla yërëm allahu akbar aakila riba mookilahu shaahidayhi wa kaatibahu buntu boobu foofu la ko al imaam Nawawi yamale tabarkalla ci hadiisu junneeg juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar mbokk yi ma ñëw ci beneen bunt bu am solo mooy buntu araamal njistal araamal njistal njistal mooy kuy def te li muy def yàlla taxut njistal mooy kuy def te li muy def yàlla taxut nit ñi rekk a tax ak bëgg aw way wala bëgg ku la tagg lu jëf baax baax baax ba borom njistale baaxatul waaw maam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ca Jawharu Nafiis ba muy firi al Axdari ba mu agsee ci njistal dafa wax ne rubba ibadati sab'ina sana nee nit bariwaana ba mu jëfe juróom-ñaar fukki at yàq ko ci une minute juróom-ñaar fukki at ngay jëf une minute yàq ko ndax dangaa bàkku yàllaa ngi araamal njistal wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu diina hunafa bàyyi leen njistal lenn rek lañ leen digal njistal bokku ca mooy jaamu yàlla selalal ko diina ji jaamu yàlla looy def na yàlla tax koor gi ngay woor na yàlla tax waaw ndog li ngay saraxe na yàlla tax suukaru yi ngay joxe na yàlla tax na tax de naafil yi ngay def na yàlla tax bu ci dugal kenn bu ci dugal lenn bu ci bëgg lenn lépp wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu diina hunafa mu waxaat ci biir wala tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha bu leen yàq seen sarax yi ci di ko bàkkoo ak di xas ña ngeen sarax këllazi yunfiqu maalahu riyaa annaas kooku moo kii kii dépense alalam te njistal ci nit ñi ñooyam mu waxaat fenn ne yuraa'una naasa wala yazkuruna allaha illa qalila mu ne am na ñoo xam ne dañuy njistal lañuy jëf duñ ca fàttaliku yàlla benn yoon yàlla taxut loolu mooy njistal yàlla ñu musal ci def ko moom njistal hadis ba nee abu hurairata radiallahu anhu moo ne dégg na yonente ba mu ne qaala allahu taala ana aghna shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i xayri taraktuhu wa shirka abu hurairata nee na dégg na yonente ba naan yàlla nee na ana aghna shuraka an shirki yiñ may bokkaaleel maa leen ëpple yàlla mu ne ñiñ may booleel maa leen ëpple moom nag loolu moom rek a ko sañ yàlla nee na du bokk ak ndab kenn ñiñ may booleel maa leen ëpple mu ne ku ma booleek dara mbaa kenn ma bàyyee koog lang ma booleel waaw ma bàyyee koog lang ma booleel ak kan ma booleel taraktuhu wa shirkahu ma bàyyi la yàgg loolu maanaam ax na suraka ku bokkaale yàlla ak dara loolee nga booleeg kooka yàlla bàyyi loola maanaam koo xam ne kii jàpp na ne yàllaa koy sàmm mu ne ak maanaam yàlla daal moo sàmm ak béjjën sàngam sunu borom ne déedéet man kay maag béjjën bi mënuñu laa bokk sàmm benn ma sàmm la wala mu sàmm la tànn ci kenn allahu akbar nga ne ah yow kat sa loos bi day metti nga ne waaw mu ne yàlla mooy saafara ak fas gi sunu borom ne déedéet moom kay da ngay jël fas gi mu sàmm la wala nga bàyyi màngoon nun ñaar moom duñ ko bokk loolu foofu foofu la yàlla di dugg subhaanahu wa taala bëgg a tukki di tuur am ndox ne ndox mi sàmm ba ma delsi sunu borom ne déedéet moom kay dama lay sàmm ba nga delsi wala ndox mi sàmm la waaye ñun ñaar duñ la bokk mënuñu laa bokk sàmm ana ax na shuraka ah waaw yooyu moom noonu rek la la yàlla daal moo lay sàmm bàyyi ko mu sàmm la rek waaye na ma yàlla ak nangam sàmm suñu borom ne déedéet man du ma ànd ak nit nuy bokk di sàmm nit daf lay sàmm moom mbaa ma sàmm la man waa kay la loolu la yëf yi tekki ana ax na suraka booleel ñuy ànd def dara man man naa mën naa def te du ma ànd kenn nañ ma bàyyi ma def man dong mbaa ma bàyyi kooku mu def moom dong ki bëgg këram ñu ne ko sàcc du fa dugg mu jël ab béjjën ñu ne ko danga koy gas ci buntu kër gi mu sàmm sàcc yi suñu borom naa ah, déedéet moom kay da ngay bàyyi man ma sàmm càcc gi wala nga jël sa béjjën <laughs> yàlla nag ni muy sàmmeeg sàcc moom moom lañ dul xalaat ndax bi sàcc bi ñëwee sa kër sàcc sa ordinateur yàlla fi ne mi ngi koy sàmm ba léegi du réer mukk bu yemal xiyaamatee suñu borom ne la man mi doon sàmm sa sàcc gi gis nga diw mii moo jël sa ordinateur bi léegi nag na la fay bu dee béjjën dañuy defe ne sàcc du fi dugg ba di ko jël kooku mënut sàmm ki mën a sàmm mooy koo xam ne bu ko sàmmee xali na fi abadan ba bàyyi yemal xiyaamatee sa loolu ñu la jëlal du sànku foofu la yëf yi nekk ñu ki nag day defe ne dafay def ab béjjën bu ko defee sàcc gi kenn du jël yàlla mu ne moom du sàmmee noonu. moom du sàmmi noonu <laughs> moo tax boo xeebee ni muy def dem jëli kële waaw mooy lan mooy in innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba xarib xarib bi nag dafa gënal euh, ba'id bi nag dafa arrangé wul gaay mu ngoog mu ñëw ci hadis bu gudd moom sallallahu alayhi wa sallam hadis boo xam ne bi imaam Fadilu Taal ku koy faral di waxtaane la abu hurayrata nee na sami'tu rasulullah yaqul inna awwala annaasi yuqdaa yawma alqiyaamati ali rajulun istishhida fa utiya bihi fa carrafahu nicma nicmata fa fa carafaha qaala fa maa camilta fiiha qaala qaataltu fiika hatastash hatash hatash tushhidtu aw kama qaala qaala kadabta walakinaka qaatalta li an yuqaala jari'un faqad qiila thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nnaari yonent bi nee na alayhi salaatu salaam bu yemal xiyaamee kii la nja yàlla yi njëkk a atte ñépp toog dossier yaa ngi bare bare bare bari ay milliards yi dossier ay milliards yi dossier la sunu borom war a atte yemal xiyaam en allahu akbar waaye dossier bi ñuy njëkk a yëkkati hmm, mooy ñi xeexoon ci yoonu yàlla di kër-këri ngir taxawal diine ji di di di def ak dindi ba xëy dee nit ñi gis ne diw dee na ñu defar denc kooku la yàlla njëkk a yëkkati dossier waaw ne ko diw lu ma la defaloon mu ne ko jàmbaar nga ma defoon ku dëgër aw fit te ñeme te bañ lu bon waxa waxa wax ba jeexal yàlla ne ko loo ma defal mu ne ko xanaa nekk ci li nga doon santaane di xeex ba xëy dee ca yàlla ne ko kazabta waxoo dëgg waxoo dëgg te atti bi avocat yi ñoom maître x kenn du jog kenn du jog yàlla ne waa ji kazabta dëgg waaw waaye yow bi ngay xeex danga bëggoon say mbokk ne akay jàmbaar loolu nag moom amoon nga ko ca say mbokk ñépp àndoon nañ ne jàmbaar nga ginnaaw nag ñu ne jàmbaar nga dong moo taxoon ngay liggéey waxoon nañ la jàmbaar nga waaye waaye wàccoo nañ maag yow allahu akbar loolu la ko yàlla wax bi ngay xeex xeexoo woon ngir yëkkati yoon yàlla wi xeexoo woon ngir màbb kéefër xeexoo woon ngir yaatal diine xeexoo woon ngir penc mi jàkk déedéet danga doon xeex pour say mbokk ne di jàmbaar loolu nag moom amoon nga ko sa mbokk yépp tase woon nañ ne yaay jàmbaar mën na ñuy diri xar kanam ba ca sawara di ko diri ba àgg ci digg sawara ñu sànni ko ca loolu mooy dossier numéro un mboolem ñi doon def loolu ñooñu la yàlla njëkk a àtte defe naa ne léeg-léeg ngay dégg suñ tribunaux yi la bu ñu tàmbalee cour d'assises yi bay tàmbalee àtte nga dégg euh, gaa yi na ci région yi ñu ne barab sàngam àtte sàngam lañ ci njëkk àtte at nangam ak ki nangam wax na muy demee yàlla it yomal xiyaam dossier numéro un yi mooy ñooñu nga xam ne dañ doon euh, xeex ci yoon yàlla ba xëy dee ca ña yàlla taxut wa rajulun yàlla daal di yëkkati beneen dossier taallama ilma wa allama wa qaraa alqur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qaala fa maa amilta fiha qaala taallamtu alilma wa allamtu wa qara'tu fiika alqur'an qaala kazabta walakinnaka taallamta li yuqaala aalim wa qara'ta alqur'an li yuqaala qaari faqad qiila summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi xatta ulqiya fi naar kooku mooy décim bi maanaam décim dossier yàlla yëkkati dossier jàngalekat yi <laughs> yàlla yëkkati dossier jàngalekat yi waaw jenn waa joo xam ne jàng na xam-xam xam na mi ngi jàngale jàng na alxuraan mu ngi jàngale alxuraan ñu indi ko ci kanam yàlla yàlla ne ko lu ma la defal mu ne ko man danga ma may xam-xamu xam-xam may ma xam-xamu alquran may jàngale xam-xam bi di jàngale alquran ji waaw yàlla ne ko waxoo dëgg kazabta yow danga doon jàng ngir ñu ne boroom xam-xam nga di jàngale alquran ngir ñu ne yaa fi raw loolu nag waxoon nañ ko loolu mu amoon ko ñu daal di koy diide ci sawara ba ca digg ba ñu ne ko fa dir daal di indi jeneen waay troisième dossier rajulun wasaa allahu alayhi wa ataahu min asnaafi lmaali fa utiya fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qaala maa amilta fiiha qaala maa taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illan an illa anfaqtu fiha lak qala kadabta walakinaka faalta li yuqaala jawaat wa qad xiiri waa ji sunu borom daf koo jox xeeti alal yëpp am nay kër am nay teere am na ay milliards lu ne am na ko yàlla na ko lu mën a defal mu lim yëm ko defal yëpp yàlla na ko ah, yow nag loo ma defal mu ne ko amul fenn fu ma yëg ne bëgg nga ko fa def ci defuma fa tabax naay juma tabax naay jàkk yóbbu naa ay nit màkk lima lim ba mu jeex sunu ba ne ko kasabta waxoo dëgg danga doon dépenser pour say mbokk ne yaa tabe da nga doon dépenser pour ñu tàggal ak way la loolu nag amoon nga ko kon amee lu ma la fii genn pay kon amee lu ma la fii genn fay ñu daal di koy diri daal ko ne ci biir sawara wa dér ñett ñii la yàlla njëkk a ci dossier yomal xiyaamati ci milliards yi ñett ñi la ciy njëkk njëkk njëkk a àtte hmm, waa ji nga xam ne jàmbaar la ba dee waa ji nga xam ne boroom xam-xam la ba dee waa ji nga xam ne boroom am-am la ba dee ñoom ñett ñépp kenn ku ci nekk sunu sunu boroom subhaanahu wa taala àtte na la àtteem bu maandu bii euh, tabarkal la waaye gis nga fi ñépp mujj ci ñoom mooy lan defuñu woon te yàlla tax kon dañ doon jistal lañ doon gistal nag sunu sunu boroom nee na am nañ ko ca moo tax amul lum leen dencal jërë ngeen jëf ci kanam tu ñu welaat jotaay bi ci yes aloo nag dañu ak suñu ko yëkkatee yal na yàlla sàmm leen sàmm nu nangul leen nangunu yal na yàlla boole aar yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ñu naan doon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune sal in uridu illa al islaaha ma tadaatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu